gisoon nañu xadiisu sayyidina Jaabir ibn Abdillah a radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma doon wax yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñeenti mbir yoo xam ne dafa xaraamal ku ko jaay kero ñeenti mbir yoo xam ne dafa xaraamal dafa xaraamal dafa xaraamal ko jaay moom aleyhi salaatu wassalaam alxamr muy sàngara almayta médd wal xinziir yàpp mbaam xuux mbaam yàppu cochon yàpp porc wal asnaam ak li nga xam ne mooy xërëm yi idol yi walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiis boobu kama warada fi saxiixayn comme ni mu rote ci saxiixayn ni ñu ngi jëloon nag version bu al imaam al buxaari muhammad ibn ismaayil raxmatullaahi aley tey insha ñu ne woon dañuy continuer ci xew-xew boo xam ne gisoon nañ début bi gisoon nañ ko bi aleyhi salaatu salaam ak see ak saxaabaam yi ci fatxu makka duggaguñ makka ci bërëb bu ñu naan zotowa muy qissatu islaami abi quxaafa waalidu eh, ne saydatu asma bint abi bakrir radiyallahu ta'ala anha mooy ki ko asma radiyallahu nañ xadiis bi keroog dañ na woon dinañ ko àggale bu ñu agsee ci agsig yonent bi aleyhi salaatu boo fàttali xadiis boobu qadra wa ñuy gisoon riwaaye imaam ibn isxaaq bi sanadin saxiix imaam ibn Isxaaq ah moom moo ko solo woon mu ne mu ne woon xaddatani Yaxya ibn Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr an abiihi an jaddatihi Asmaa binti abi bakrin radiyallahu looloo ne woon riwaay imaam ibn isxaaq muy sanad boo xam ne bu wér la ndax dane woon wa xaddatani yaxya ibn abbaad dane moon nettali na ma sama sëriñ di yaxya ibn abbaad Abbaad boobu di doomi Abdullah Abdullah di doomi Zubayr an abiihi mu jëla ko ci baayam di Abbaad moom Yaxya an jaddati mu jëla ko ci seen maam ci maamam di Asmaa binti Abi Bakr radiyallahu anil jamii waaye xadiis bi waxoon nañ laqad rawaahu al imaamu Ahmad imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko ci musnadam ci sanad boo xam ne tamit bu wér la imaam al-Haythami tuddoon na ko tudd na ko ci al-Majma' di Majma' az-Zawaa'id mu ne rawaahu Ahmad wa at mu ne imaam Ahmad ak imaam at de soloon nañ ko wa rijaaluhumaa thiqaat góor ñu nekk ci càllale imaamu Ahmad ak imaam at-Tabarani ñoom ñaar ñépp góor ña nekk ci càllale yoo yële yu wóor lañuy dëgër lañu waaye imaam al-Hakim daldi noo ko woon solo ci xadiis boo xam ne dane woon ala sharti saxiixi ci muslim walam yuxrijaa mu ne bi ci shartu imaamu muslim la nekk nii imaam muslim nii imaam al buxaari raxmatullah alayhi nag soloowuñu imaam az-zahabi raxmatullah alayhi mi doon toppat tasxiixaati imaami alxaakim ci dara waaye waqad axrajahu al ibn xibbaan te xadiisam moom càllaleem la moom imaam ibn xibbaan kon loolu moo jëmoon ci taxriij bi dañ koo répété waat mais gisoon nañ ko jamono joo jële muy nettali bi nga xam ne sayyidatu asma radiyallahu anha dane woon dafa am benn doomu jigéen bu sayyidina abu abu quxaafa di baayam boo xamante ne nii seen baayam da ko ne woon di Abu Quhafa di baayu di maamam waaye euh, gisoon nañ ne kii da ne Abu Quhafa euh, Sayyidatu Asma <coughs> da ne woon lamma waqafa rasulullahi sallallahu alayhi wa bi Dhi Tuwa qaala abu quxaafa libnatin lahu min asghari walade mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam àggee abu bi mu àggee fan zi tuwa ci di dugg ci Makka Seydina abu quxaafa radiyallahu anhu dafa wax benn doomam bokkoon bu jigéen ki ñu gënoon a féete ndaw ci doomam yi ne ko yow sama ndoom yéegal ma ci kaw Abu Qubays te jamono jooj waqat kuffa basar temps yooyu moom Seydina Abu Quhafa doonu loon gis mooy silmaxala woon mu daldi koy yéegal ñu yéeg mu naan ko lan nga gis mu koy nettali naan ko gis naa alwaasi yaa ngi fàttali loolu ay nit ñu bari am ku nekk mu ne ko tilkal waasi am na ku nekk seen kanam di dem ak a ñëw mu ne ko kooku la mooy jiitu di leen yëgal information yi bu ñu waree avancer wala déet après mu ne ko nañ wàcc gaaw bi ñuy wàcc ñu dab leen ba jëloon caqu doomu Seydina Abu Quhafa waxoon nañ la ne kooku maamam la war a mooy sëtam la war a doon waaye Euh, say bu ci biir xadiis bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu comme ni ñu koy gise léegi ni mu waxe ni mu waxe day wane ne euh, ndaw si doomu Seydina Abu Quhafa ci boppam la mooy sëru Seydina Siddiq la voilà te lool dinañ ko gis parce que dañ ne woon noo kooku maamam la war a doon mooy ne soit doomu Seydina Abu Bakar la war a doon wala daal keneen mais Seydina Siddiq ci biir xadiis bi ni muy waxe mooy ne kooku sëram la baayam di Abu Quhaafa moo ko jur voilà kon mu nekk bàjjen kon ci Asma même bu dee Sayyidatu Asma ak Sayyidatu Aïsha ñoo ko mag radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne kon foo loolu lañ gisoon léegi ñu gaaw dellu ca kër ga léegi nag comme que ndaw si mooy baat bi dafa amoon benn caq bu mu ci defoon boo xam ne ci xaalis la fas yi daboon ko bañ ba ba am ku ko nangu woon ku ko xëccoon ci moom léegi nag léegi nag bi loolu amee mu ne muy continuer sayyidatu Asma te loolu mooy li ñu soxal fii nii mu ne fa lamma daxalat dafa lamma daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam makkata wa daxala almasjida ataa abu bakr radiyallahu anhu bi abihi yaquudu mu ne bi nga xamante ne nag ci la seydina yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëwee ba ubbi makka ba nekk foofu ci biir ci jàkka ji ka euh, euh, jàkkaay Kaaba ji ba lépp dal léegi mu ne ata abu bakrin bi abi seydna abu bakar dafa dem seen kër dem indi baayam jëli baayam indil ko di ko indil yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko wommat ndax moom waxoon nañ la sànk na silmaxa woon mu ne fa lamma ra'aahu rasulullahi sallallahu alayhi wa qaal bi ko yonent bi alayhi salaatu gisee moom Seydina Abu Bakar muy wommat baay ji mage lool mage lool mage lool mu koy wommat di ko andi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis loolu mu ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu hallaa tarakta shaykha fi baytihi hatta akoona ana aatihi fi loo loo yeneen bi aleyhi salaatu salaam gis Seydina Abu Bakar di ñëw di wommat baayam mu ne ko mais mu ne ko mais allah ma mu ne ko mënoo woon a bàyyi góor gi rek mënoo woon a bàyyi góor gi ca kër ga ba man rasulullah ma ñëw dikkal ko man maa ko waroon a dikkal góor gi suñu moom moom mag la manoon nga ko fa bàyyi rek ci kër ga ba ma dikkal qaala abu bakrin seydna abu bakar ne salaam ya rasuulallah huwa ahaqqu an yamshiya ilayk min an tamshiya anta ilayhi mu ne ko ya rasuulallah ah, yow ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa yàlla li sallallahu alayhi wa huwa moom sama baay axaqu moo gën a yell moo gën a yey ak li muy nekk mag yépp am yamshiya ilayka mu dox ak tànkam jóge këram ñëw fekk la fi nga ne min an tamshiya anta ilay ke yow ngay jóge fi nga ne di dox di ñëw di ko fekk si ñoo xamoon lii lii lii ñii ñii ñii lay alayhi salaatu wassalaam yar voilà mooy <laughs> yonent bi nga xam ne suñu boroom dañ koo yónnee li tu'azziruhu wa tuqiruhu wa tu'azzimu moo mooy buur yàlla dañoo ngir ñu koy weg wegeel gi nga gi gi nga xam ne moo war saxaaba yi radiyallahu anhu ñooñu ko doxal te ñooñu moo tax buur yàlla tànn leen ci mbindeef fii bés ba mu tànnee yonentam alayhi salaatu salaam boole kook ñoom ndax xam nañ ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a ànd ak moom keneen ku ñu fa tegoon du dox keneen ku ñu fa tegoon du dox voilà wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha gëneelu yàlla ngoog moo koy jox ko soob ku mu soob waaw mu ne ko loolu la kon malgré sama waajur li muy nekk mag yépp mooy ligi moo gine yey jóge këram dox da <coughs> xam nañ ne kaana ya dibbu dabiba da doon da doon sukkatoo ab aw aw yat la doon yor ngir mën a dox ñu koy wommat di indi waaye ki gis nga yonent bi alayhi salaam hmm? wa innaka la ala xuluqin azim dëgg-dëgg yow yaa plafonné yaa ngi ci kaw jikko yu rafet yi waaw moom mi nga xam ne mooy sangu ñépp waaye mu ne Seydina Abu Bakar hal laa tarakta shaykha fi baytihi hatta akuna ana atihi fii mënoo woon bàyyi sëy góor gi mu toog ba man ma dikkal ko hmm. nga wute nag gaa yi nga xam ne ñoom bu ñu amee lenn ci kilifteef rek même ñi leen mag sax du ñu wekk kenn waaw ñoom fa la ñuy toog pourquoi diw n'est pas xanaa yëgul ne maa ngi fi déedéet loolu bokkul ci njàngaleem yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dara loolu du njàngaleem aleyhi salaatu wassalaam déedéet waaw même bu dee ne taalibe bi tamit mooy xam ne ah, sëriñ bi tamit mooy même bu dee ne ci biti nii ci zahir kiiwa ko kiiwa ko mag daanaka léegi mën na nekk doomam nga xam ne nag loolu nag dangay xam ne nag loolu <laughs> taxul sëriñ bi gina màgg nga xam ne daa am yoo xam ne yu ñu war a doxlante yoo xam ne moom doxlanteeg moom noonu dafa war ci ay teggin nga xam ne loolu ngay privilège kon loolu la Seydina as-Siddiq wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qaala fa qaalat fa ajlasahu bayna yaday sayyidatu asma nee na léegi seydna abu bakar daldi di koy toogloo diggante ci kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam summa masaha sadra ginnaaw gi mu daldi di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di raay dënnu dënnam sëy moom seydna abu quxaafa mu raay dënnam summa qaala mu ne ko aslim mu ne ko tuubal xaw nga léegi nii dugaguloon ci lislaam mu ne ko aslim tuubal fa aslama ci saase seydina abu quxaafa waalidu siddiq radiyallahu anhuma daldi dugg ci lislaam qaala sayyidatu asmaa nee na wa daxala bihi abu bakrin wa kaana ra'suhu kathugaama bayaada lii la gisoon nañ ko tamit xadiis bi en <laughs> boo fàttale ko gisoon nañu islaamu Seydina Abu Quhaafa gisoon nañ ko bu yàgg gisoon nañ xadiis bi te ci xadiis boobu boo fàttale ko ci leen gise woon lépp lu jëm ci wàllu ñuulal karaw ñuulal karaw ak ak bijjaaw yi sikkim ak yooyu yépp karaw est-ce que mën nañ koo ñuulal est-ce que man na yooyu yépp teint yeeg loolu lépp waxoon nañ ko boobu ci wàllu karaw defoon nañ masalaay karaw ci wàllu teint ak yooyu yépp gisoon nañ ko wallaahi alhamdu wal minna kon nag mooy fii moom <laughs> eh, wax jàll keeku la waaw voilà voilà wax jàll képp lay doon léegi kon mu ne bi mu koy bi mu koy bi muy indi nag Seydina Abu Quhafa radiyallahu taala anhu ah, mu ne wa kaana te boppam moom seyna abu quhaafa kas sugaama xam nga sugaama waxoon nañ la benn kas sagaama boog sagaama benn garab la waaw nga xam ne bu commencé di wow branche yi day commencé di weex voilà léegi nag karawu bijaaw bi la lay la lay melal loolu mooy këne karaw gi daanaka dafa furoon bopp ngi fur ak weex ndax bijaaw fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu mu ne ka saxaama bayaadan ci weex fa qaala ne ghayyiru haadaa min sha'ri mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ku ne leen hada lii min yi ci karawam mooy ñu tent ko loolu nag waxoon nañ masalaay tent waxoon nañ la nag bu ñuul ndax yonent bi saa saa am na xadis yoo xam ne dane ngeen changé leen ko te moytu bu ñuul <laughs> mooy gars yi di def di gone gone lu ko wax paa boo xamante ni saa soixante-quinze ans la am pour pour góndi xale yu dix-huit xale yu jigéenu dix-huit yi muy dawi rek di def sport rek di tent bopp bi nag di taxaw ci seetu bi saa su ne bu weex bu mu gis rek mu gaaw tent di wat sikkim bi rek di ci diw yu koy nes-nesal nag di wane ne gone la yooyu yépp ci wàllu xiyaana la yëfu woraate la te loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam tere léegi kon mu ne xayiru xayiru te dinañ ko gis ci beneen xadiis bi nga xam ne mooy wax ci lii léegi mu ne summa qaama abu ginnaaw gi seyna abu bakar daal di jóg fa axada bi yadi ak ah uxti mu daal di jël ci loxo jàpp loxo sërëm bi voilà gis nga bi yadi uxti yi xam nga uxti mooy sër lii moo tax euh, final mooy du du kon kon surtout seydina abu quhafa mais doomam la woon voilà comme li xadiis bi wax ci zahir bi noonu mu ne waqaala bu téye ci loxo do rakk ji moom Seydina Abu Bakar ginnaaw bi baay baayam tuubee waqaala mu ne anshudullaha wal islaama tawqaxtu yi maa ngi dagaan mooy li euh, la di dagaan nit ñi ci yàlla ak lislaam gi ñu ne fawqa ukhti sama caqu sœur bi ki ko jëloon ci mbooloo mi bi ñuy dugg si mooy ci fas yooyu maa ngi ñaan mu daal di koy delloo mu ne falam yujibhu ahad mu ne falam yujibhu ahad kenn wuyu ko qaalat sayyidatu asma nee na fa qaala ay ukhayya sayyidina abu bakar ne ihtasibi tawqiki tawqiki fa wallahi inna al amaanata fi nnaas al yawma la qaliil <laughs> ah, léegi mu ne Seydina Siddiq ne ah kon yow yaa uxayya ay uxayya yow sama sœur yow sama rak ah ihtasibi tawqiki sa sa càq gi nga kii moom euh, ñàkk yéene ko mu nekk loo xam ne buur yàlla fay la ci ci loolu fàtte ko te nga def ko buur yàlla <laughs> ngir buur yàlla ndax maa ngi wàcc yàlla ne kóolute ci nit ñi tey dafa néew <laughs> mooy lan <laughs> mooy euh, en fait benn affaire man naa am mooy gaa yi xam nga da koo laajte mais est-ce que ñépp nga fa woon mooy ñépp newuñu fa ñépp newu fa lenn ña lenn mën a am comme li imaam al-Hafiz Ibn wax mu ne mais armée bi comme que dañoo bari woon mais daanaka kenn se xool woon kenn talul woon kenn ak nit ñi niñ bare woon amaana am na mu ne amaana ki ko jël dafa jàpp non ci xare lañ jëmoon voilà di song waa Makka ñu nangu ci lool kon man du ma joxe loolu moo tax moo tax wuyuwul non xare lañ jóge kon man duma ko jële wala am na beneen boo xam ne boobu ñun ñoo ko wax mooy que ne waa ji ko jëloon newu fa waaw. waa ji fi newoon waa ji jëloon mbir yi ci boppam daf faa newul ci mbooloo mi bi muy laajte loolu wala rek ki ko jël jàpp ne noonon lii xare lañu duggoon man duma ko joxe voilà duma wuyu duma ne maa ko jël ndax parce que maa ko jël law lew na ma buur yàlla daganal na ma ko voilà euh, hadith bu mel ni imaam euh, kii euh, imaam imaam imaam imaam ndax taawee Makka daaru daaru xarb la woon avant ñu koy ubbi daaru xar bu mooy xam nga daarul islaam ak daaru xarb mooy kër yéefee yi lañ naan daaru bu nga xam ne songu leen day dagan ci ay conditions ci ay conditions imaam alxaafiz al imaam al bayhaqi raxmatullaahi alayhi dafa solo xadiis boo xam ne bu mel nii la dafa solo xadiis bu mel nii ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jëloo ko ci imaam al Haakim an Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi kon imaam imaam imaam al Haafiz al Bayhaqi mu daal di wax ci Dalaa'ilu Nubuwwa xaddasanaa Abu Abdillah al Haafiz qaala xaddatanaa abul abbaas al asam qaala xaddatanaa bahru bnu nasr qaala xaddatanaa bnu wahb qaala axbarani bnu jurayj an abi zubayr an jaabirin radiyallahu ta'aala anhu anna umar bna al xattaab axada biyadi abi quxaafa fa ataa bihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam falammaa waqafa bihi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala ghayyiruuhu wa laa tuqarribuuhu sawaadan. kon imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu abu abdillah al-Haafiz abu abdillah al-Haafiz te kooku mooy alxaafizu naysaabuuri di imaam alxaakim mi nga xam ne moom lañu wax sànk ne solo na bi ñu jógee ci almustadrak ndax imaam alxaakim sëriñ la woon ci imaam albayhaqi daanaka moo lool sëriñam bi gën a mag daanaka boo gisee ci dalaa'ilun nubuwwa li ci ëpp ci yoonam lay moom lay jaay bu ne abu abdillah alxaafiz yëgal ne mooy imaam alxaafizul bay alxaafizu uh, al al uh, saaxibul mustadrak alxaakim an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi moom mu ne qaala haddasanaa mu ne nettali nañu abul abbaas al-Awsam abul abbaas al-Awsam qaala moom mu ne haddasanaa nettali nañu Bahr ibn Nasr di suñu seen sëriñ di Bahr di doomi Nasr mu ne qaala mu ne haddathana nettali nañu ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb qaala mu ne akhbarani nettali nañu ibn Jurayj ibn Jurayj an Abi Zubayr mu jële ci Abi Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' Abu Zubayr moom mu jële ci sëriñam di jaabir abu zubayr bon en moom mu la euh, abu zubayr abu zubayr euh, moom mudallis la euh, fii dafa an ana ci seydinaa jaabir mooy fiqa la ku wóor la mais thiqatul mudallis la an jaabir mu jël ak seydna jaabir anna seydna jaabir ne seydna umar ibn al-Khattab dafa téye bi yadi abi quhaafa ci loxo abi quhaafa la téye fa ataa bihi nabiyya sallallahu alayhi wa mu andil ko yonent bi sallallahu alayhi wa fa lamma waqafa bihi ala rasulillah qaala ghayyiru wala tuqarribu sawaada tuqarribuhu sawaada mu ne eh, Seyna bii dana Seyna Omar moom moo indi Seyna Abu Quhafa indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh. yonent bi alayhi salaam bi yeneen bi alayhi salaatu salaam ne ghayyiruhu changer leen changer leen lan karaw gi changer leen karaw gi waaye bu ngeen koy changer na dafa weexoon wala tuqarribuhu sawada mais bu leen ko laalal lu ñuul da déedéet bu leen ko laalal lu ñuul voilà euh, kon loolu moo ñëw ci islaamu seydina abu abu quxaafa te gisoon nañu ko ci jamono jii nag la xewoon euh, kon seydina siddiq radiyallahu anhu moom moo tax li mu am ci saxaaba yi kenn amu ko ci koo xam ne sa baay jullit la dafa tuub sa yaay sa yaay kan moo fàttaliku yaay Seydina Siddiq moom tuddoon ah nga ne loolu est-ce que nañ ko wax man la <laughs> kay mas nañ ko wax yaa ngi fàttal tarjama Abu Bakar oh, Seydina Abu Bakar bañ koy gis ba ko gaaye ba ko gaaye sonalee sonal bu metti ga mm, yaayam nan la tudd nekkul woon ummul xayr ah. déggoo woon tur ummul xayri ah? ummul xayri <laughs> eh, waalidatu siddiq mooy ay waajuram dañoo duggoon ci lislaam mooy famille ñépp dugg ci lislaam te loolu moom ku dul moom amoo ko ci saxaaba yi radiyallahu waxuma nag ñi nga xam ne bon waxuma comme ganaan ma eh, Seydina Abdullah ibn Abbas man noonu waxuma ñooñu mooy ñi nga xam ne ay mag lañ woon fekke woon mbir yi Makka ñooñu lañ lay wax mais Seydina Abu kii eh, nu mu tudd Ibn Abbas loolu taxul ñuy wax al Abbas ak yaay ak kële eh, al Hilaaliya Ummul Fadli lu baaba loolu taxul ñuy wax loolu ndax Seydina Abu kii bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di kii la doon dóora majeur bi génn àddina waxuñu loolu moom Seydina xabrul umma wa tarjumaanil qur'aan Seydina Abdallah ibn Abbaas waxuñu yooyu Seydina Umar radiyallahu anhu amul lool Xattaab Xattaab moom tuubul Xattaab moom faat na sa avant yooyu yépp moom waaw ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ku dul sa Siddiq amoo loolu léegi nag ginnaaw loolu beneen xew-xew boo xamante ne nii dafa xew keroog ci Fathu Makka ñu war koo gis muy li nga xamante ne imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi daf ko solo imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi daf koo solo mu ne moom imaam al Buxaari xaddasanaa Abdullahi ibn Maslama mu ne xaddasanaa nettali nañu Abdullahi ibn Maslama même dañ ko gëj a dégg sax dañ ko gëj a gis <laughs> Abdullahi ibn Maslama ibn Qa'nabi al-Qa'nabi dañ koo gëj a gis hein non ibn Mas'ud mooy kan al-Qarnabi an Maalik mu jëla ci sëriñam di Maalik kan mooy Maalik ah kan mooy Maalik xam ngeen Maalik waaye imaamu daaril hijrati imaamu Maalik ibn Anas al-Asbahi radiyallahu anhu anhuma an ibni shihaabin mu jële ci sëriñam moom imaam maalik di ibni shihaab an urwa ibn az-zubayr mu jële ci seydina urwa di doomi ko ñuy wax az-zubayr ibn al-awwaam an aysata urwa jële ci tàntam sayyidatu aysa radiyallahu anhu an al-jamii an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam voilà mu jële di seydinaa rasuulillah mu ne wa qaala allaythu imaam allaythu nee na xaddatani yunus an ibn shihab imaam allaythu moom mooy beneen xaa mu ne xaa <laughs> di yunus ibn yazid mooy ay mbokki taalibe lañu woon ay mbokki taalibe lañu woon waaye nee na tey moom moo ko nettali moom imaam al-Layth euh, an ibn Shihab mu jële ci imaam ibn Shihab az-Zuhri raxmatullaahi alayhi qaala mu ne moom imaam ibn Shihab xaddatani Urwa seydina Urwa nettali moo ma nettali kon mbir mi mu ngi jóge ci à partir de madaarul xadiis bi mooy ci nga xam ne mooy pivot bi ci moom la xadiis bi di tourner ndax imaam Maalik ci moom la ko jële imaam euh, Yazid euh, kii nu euh, Yunus ibn Yazid al-Ayli ci moom it la ko jële mu jële ko sayyidatu Aïsha mu ne qaalat sayyidatu Aïsha radiyallahu anha Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne kaana Utbatu ibn Abi Waqqas ahida ilaa axiihi Sa'd an yaqbida ibna waladi walidati Zam'a en fait benn histoire la boo xam ne kii la Seydina kii la euh, benn grand frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas di Utbat ibn Abi Waqqas ibn Uhayb ibn Zuhra al-Qurashi az-Zuhri moom nag nekkul woon saxaaba moom moo tax moom ba ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wal iyaadu billah wal oh, iyaadu moom nag dafa waxoon Seydina oh, Utba oh, kii bi da ko digoon nag da ko newoon da ko digoon ne ko yow maa ngi sàkku ci nga daldi mooy boo amee occasion wu <laughs> boo amee occasion wu récupérer doomu ibnu walidati Zamaa Zamaa walida day am kii euh, mooy ne ndaw si day nekk koo xam ne euh, genre du nekk koo xam ne soxna déclaré la comme liñ naan waa ji daa am jaam boo xam ne moom jaam bu jigéen boo xam ne man na séq ak moom lu ñuy séq ak soxnaam léegi nag Zama mi jur kan waaw Zama mooy kan Zama bokkoon na ci ñu xeexoon contre embargo ba mais mooy waajuru kan kan moom Zama moom mooy waajuru sayyidatina Sawda bint Zama di sayyidatu euh, euh, euh, Sawda di soxnaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom nag mooy baayam di Zamaa dafa amoon benn jaam bu jigéen boo xam ne dafa amoon ak moom doom boo xam ne après dangay ngay nekk ummul walad waaw mooy mooy day nekk jaam boo xam ne après sauf que nag moom day duy wuteeg yeneen jaam yi nga xam ne waa ji amoon ak moom doom waaw na après dootu ko mën a jaay moom voilà léegi nag Utba di grand frère Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dane ko woon boo amee occasion wu gis nga euh, ndaw soo soo sole nga xam ne ndaw sa nga xam ne jaamu Zam'a la woon doomam doom bi mu jur ah yow boo ko gisee na ko jàpp na ko jël nanga ko jël te xam ne sa dooma mooy sa doomu mag la waaw ah ba pare mu ne ko innahu bni mu ne se mu ne frère bi di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ne ko yëgal ne kooku sama doom la même bu dee ne Zam'a mooy moo ko moom mais man mii maay lan may maay baayu ndaw doomam mais ñii nii xam nga ñoom ñépp kenn tuubu ci mooy ne euh, mooy euh, Utba mi Utba moom taxul ñuy wax moom Utba moom am na riwaay yu ne ba mu ba mu ko defee la koy nent ma saab saab ñaan yàlla ne bu mu weesu at mi ci at mi la al mooy ñoom mooy mooy daa bëgg wax ne moom mooy ndax taa yooyu njaaloo gar mooy ci yenn yi ma njaaloo moom bokkoon na ci li nga xam ne dafa siiwoon mais teewul woon araab yi ñu bari dañ doomu njaaloo ki nga xam ne moom moo ne moo ko jur léegi nag mu ne ko kon na nga ko téye te xam ne sa doom sa sama ndax man nii na nga ko téye ndax sa doomu frère la man Utba mu ne fa lamma qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam makkata fil fath axada Sa'd ibn abi Waqqas ibn walidati Zam'a fa aqbala bihi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam dëgmal Makka mooy fatxu Makka bi muy ubbi si Makka ah comme que ndaw soosu ak doom ji Makka lañ ne woon Sa'd ibn Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas daal di dem récupérer doom ji dëgmal moom indi ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag doomu Zam'a di abdallah ibn zama di frère yaay sawda yëg ko yëg ne moom Saad ibn Seydina Saad ibn Abi Waqqas jël na kan ki nga xam ne moom frère la ko jàppe ndax dane kii sama baay moo doon kii jaamu sama baay la woon mu am ak moom doom kooku maa moom ñoo bokk deret sama baay ko jur kon sama frère la Saad ibn Abi Waqqas daal di ko yóbbu mu daal di dem ci yonent bi alayhi moom Abdallah ibn Zama fa qaala bi mu agsee fa qaala Sa'd ibn Abi Waqqas léegi mooy ñu ñëw ci xusoo mag yi nag mooy fii kat devant le juge lii mooy devant le juge yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne haadha ibnu axii ahida ilayya annahu ibnu mu ne ko kii sama doomu frère la waaw moom moo ma dig moo ma wax waaw moo ma wax ne que ne moom mii sama frère bi di Utba moo ma ne moom doomam la kii doomam la fa qaala Abdullah ibn Zama Abdullah ibn Zama ne déedéet ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hada axi hada ibn Zama wulida ala firaashihi Abdullah ibn Zama radiyallahu anhu mu ne mu ne yonent bi mu ne ya Rasulullah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam déedéet ci li say naa sànd wax déedéet hada xale bii mu jël moom Seydina Sa'd ibn Abi sama frère la man hada ibn Zam'a mais kii doomu sama sama baay Zam'a la doomi sama baay Zam'a la wulida mu ngi juddu ala firaashi ci lalam ndax moom moo amoon moom ndaw si da koo dagan sama bàyyi ko moomoon mu dagan ko mais mu ngi mel ni nit ku nekk ci sëy am doom kenn jóge fële ne ndaw si ki mu jur man maa ko moom maa ko maay bàyyam ca ki takk ndaw si ne fi mu ne ko mais kii sama doom la kii sama frère la kii sama frère la hada ibn Zama sama baay man Abdallah di Zama mais kii doomam la ci lalam la la ci lalam la la la la juddoo fa nadara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila ibn walidati zama léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam pour àtte leen mu taxaw mu mu mu mu mu xool xale bi xool xale bi mu baax fa ida ashbaha ashbahu an-naas bi Utba ibn Abi Waqqaas yeneen ci ma saam trouvé na mais xale bi daal mooy nit ki gën a niroog Utba ibn Abi Waqqas bi frère Seydina Sa'd waaw waaye est-ce que loolu doy na mooy euh, <laughs> bu dee ne dëgg na ne bu dee ne mbir yi en tout cas zahir bi ah loolu yi mooy ta'arudul asl wal waaw mooy asl bi cosaan bi mooy doom ji manu nekk lu dul doomi ki nga xam ne moo am droit moo dagan moom la ndaw si dagan kooko war a nekk baay ji mooy cosaan bi li feeñ nag mooy ne ndaw si doom ji xale bi nag <laughs> eh, kii dafa mel ni photo photo kii copie conforme mook bala rekk lay nirool te moo ko gën nirool léegi nag foofu lan mooy lan mooy primé bi lañuy jox doole wala asl bi fa qaala rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam ne huwa laka huwa axuuka ya abdallah ya abdallah ibn zama min ajli annahu wulida ala firaashi nangu xale bi ci Seydina eh, Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu mu ne huwa laka jox ko Abdallah ibn Zam'a ne ko yow la ñeel mooy jëlal nga ànd ak moom kii sa frère la kii sa frère la huwa laka ñeel na la huwa axuka sa la yaa abd yaa abdallah ibn zam'a yow abdallah di doomi zam'a kii sa la léegi lan nan la yonent bi alei saat salaam justifier àtteem bi mu ne min ajli annahu wulida ala firaashi ndax lan ndax xale bi dafa judd ci lalu zam'a la juddoo loolu waxin la mooy ne mooy liñ la wax sànq mooy ki nga xam ne moom la dagan moom la ndaw si yaayu xale bii dagan mooy sa bàyyi zamaa kon mooy ci lalam la loolu faut nga nekkub xale di xalaate que ne waaye kon ci lalam rek la toog la toog jur loolu wax naa la sànq mu ngi mel ni ñu ne euh, euh, femme A femme A monsieur B mooy jëkkëram waaw ñu maye leen mooy jëkkëram léegi femme a am doom monsieur see mi nga xam ne moom du ci dara ne man maa xale bi maay maa ko jur ah. voilà léegi ñu dem di àtte kat la ñuy jox xale bi ñu fekk xale bi niroog lool monsieur C niroowul ak monsieur B mais kenn du ne comme que moom la nirool test ADN yi sax euh, euh, test ADN yi sax moom lay wane ne dafay wane ne euh, affaire yi kat moom mii la moom mii waa jii la moo ko moo ko jur lool du ci dara test ADN yooyu du ci lenn ndax charia dafa reconnaîtreul yooyu moo tax gaa ñenn xamul ñu jàpp ne affaire yi wéy nañu xool ndaw soo xam ne ñu baree jaar ci ñoo fay dem mu am doom mu tànn kenn ne mooy baay ji ku gin ki gina ñaye yàlla nag mooy ki ne man maay baay ndax ndax nam fa deme keneen it man na faa demee neneen gaa yi naan nañ def test buñ ko defee kon ñu xam ne mooy baayam moo koy doon sariya xamul loolu moom nekkul ne kii du doom naturel du du non moom doom boo xam ne légalement reconnu par la loolu la xam voilà nekkul naan kii du doom naturel de waxu mbir débat bi du foofu loolu yitteelu ko mais ci légalité la la la ne kon mu ne mooy li nga xam ne mooy charia charia moom la reconnaître xamul leneen te al ma'dum shar'an kal ma'dum hissan li nga lool da ab règle la li nga xamante ne nii dafa dafa fàddu amul ci charia mooy reconnaître ko ak existence am kal xissan ak loo xamante ne nii dafa ñàkk nekku fi xissan ci lu ñu mën a laal mooy mooy mooy c'est comme si newu fi mooy lu charia reconnaître c'est comme si dans la vie réelle amul loolu moo tax doom yu mel nii taxul lu ñuy wax mooy charia reconnaître ko ak nu ngeen test ADN rek bu suuree que waa ji moo njaaloog ndaw si sax mu leer kooku noonu waa jooju manula doon nante kooku même bu dee c'est cent pour cent certifié sax ñu ne woon c'est certifié charia reconnaître loolu ndax lan al ma'dum shar'an kal ma'dum kon yeneen ci maanaam saab saab ne ko huwa laka ñeel na la yow Zama yow Abdallah huwa axuuka sa la yaa Abdu yaa Abd ibn Zama yow Abd di doomi Zama voilà sànq lu ma Abdullah ibn Zama yaa Abd ibn Zama voilà yow ñeel mooy Abd pas Abdullah ibn Zama Abd ibn Zama. mu ne ko yow la ñeel yow abdu doomi zama ndax lan léegi mu ci suufee ko mu ne min ajli annahu wulida ala firaashi ndax lan ndax le fait que dafa dafa dafa juddu ci kaw lalam ci kaw lalu zamaa la juddu lool moo tax ci kaw lalu zamaa la juddu lool moo tax mooy jamono ji kee bu dee joteeg moom même bu dee kii moom rek lay nirool mais dafa nekk koo xam ne dafa bëtt miir bi waaw kooku nag ay mbiram moom nekkul naa laa légalité moo tax la ko jógee kenn du ko reconnaître que ne moom la voilà ba pare yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ihtajibi minhu yaa Sawda mu ne ko nag yow saw Sawda kii moom bu ma am accès ci moom mooy xale bii même bu dee ne àtte naa ne sa bàyyee ko jur sa bàyyi mooy ba mooy waajuram nag ci li nga xam ne ci lalam la juddoo waaye nag mooy bu mam mooy xam nga bu dee nit ak frère soxlawul ngay muuroog di muuroog man ngeen wéet ak lool nit koo xam ne góor ak sëram mën nañoo wéet mën nañu ànd tukki mën nañu def lu ne mooy ànd yooyu yi nga xam ne sa normal vie kii nii yi nga xam ne du ko mën a am ak koo xam ne ajnabi la ci ndaw si moom ab étranger la ci ndaw si nga xam ne du ko mën a jox loxo du ko mën a nuyu du ko mën a biis du ko mën loolu lépp du ko man alors ko bu dee sa sœur la yow di ko mën léegi nag mu ne sa Zam'a yow nag loolu lépp ak di wéet ak moom ak tamit euh, doo muuru ci kanamam kooku moom kii moom bu na nga deel muuru nag ci kanamam même bu dee ne àtte naa sa bàyyi ko jur di waaw ndax daa am loo xam ne <laughs> daa am loo xam ne euh, te ne ndaw mooy ne niru naa kan niru na Utba euh, ibn Abi Waqqas lool <coughs> waaw léegi nag <coughs> mu ne lan moo tax kon wax lool lima raa min shabahi Utbata ibn Abi Waqqas li tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax lool Sayyidatu Zama ne ko nag ihtaji bii deel muuru nag di di def barrière entre yow ak ndax xale bii nii mooy que ne bu dee àtte naa ne sa baay mooy waajuram mais nag deel deel bu mu am accès comme ni sa frère war nga am dum sam am yi di amee accès ci yow ndax li yonent na saam gis niroo xale bi niroo kan Utba ibn Abi Waqqas qaala ibn Shihab imaam ibn Shihab nee na qaalat Aïsha sayyidat Aïsha ne qaala Rasulullah yonent na saam ci occasion boobu la waxe ne al lil firaash wa lil al hajar mu ne alwaladu doom lil firaash doom daal ci lal lay juddoo mooy ci mariage lay juddoo walil aahiri ki ñëw nag di réclamer moom naan moo jur doom ji te moom takkul ndaw si alxajar kook ay xeer lay am ay xeer lañ koy fëgg xam nga xadiis bi nii bu siiw la imaamu mu ngi ci mu ngi saxiixayn imaam muslim solo na ko imaam at imaam an-Nasaa'i ñooñu solo nañu xadiis bi ci yoonu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu yonent mi alayhi salaatu salaam naan al waladu lil firaash walil ahiril hajar mu ne al waladu doom lil firaash xale da doom daal lal bee ko moom mooy ci lal lay juddoo mooy ci ci ci ci ci ci ci sëy bu légal lay juddoo walil aahiri ku fi ñëw nag naan maa jur diw te yow takkoo ko moo xam ndaw soosu dañ koo takkoon wala kenn takk ko ab célibataire la boo xam ne dafa jur doom yow nga ñëw ne yaa ko jur yow moom li ngay am ay xeer la mooy kon yow reconnaître nga ne bi nga nee maa ko jur kon ci nga reconnaître ne yow dangaa jaaloon ndaw si voilà parce que yow yow yow kon dangaa joteeg ndaw si ci loo xamante ne nii daganu loolu moom aveu te l'aveu moom est la mère des preuves waaw waaw mooy al i'tiraaf ne man maa def loolu moom laa xujjata ba'da ba'dahu mooy mooy mooy bi dina leer fekk bu dee nag waa ji nekkul ku naan wala koo xam ne àndul ak psychologiquement atteint non bu dee ku mel noonu nag bu boobaa kenn du ne moo ko wax jeex na dañuy moo tax yooyu yëpp dañuy seet est-ce que waa ji il lucide bi muy wax loolu est-ce dafa màndi dafa naan wala il était sous l'emprise xawma de de de de de du bon de maison Fatamine xawma lañ koy waxee bon bu mooy ñax me ju dëgër yi rek wala koo xam ne da ko menacé ne ko boo fi waxul na yaa ko jur te lee par exemple yu mel noonu yooyu yëpp dañ koy seet bu yooyu yëpp dàqoo nag mawaane yooyu yëpp dàqu que ne waa ji lucide na kenn menacé wu ko amul problème psychologique amul dara mais mu ne may eh, man maa jur man la man maa doon new ak ndaw si kon doom ci may baayam maa koy ngénte kooku ay xare bu dee ci yoonu réew moo xam ne charia lañ fay doxal mooy dañ koy dañ koy dóori xeer ba mu faatu moom ay xeer képp la ay xeer lañ koy dóor mooy bu dee dafa amoon bu dee dafa masoon a kii sëy loolu lay am ah. léegi kon lool alwaladu lil firaash walil aahiri xajar kon noonu la yonent mi aleyhi salaatu wax keroog àtte ci diggante eh, keroog Fathu Makka diggante Seydina Sa'd ibn Abi ak Abd ibn eh, te gis nga àtte bi gis nga équité bi ñu la doon wax neewul ne man Euh, bon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kat sama nijaay la waaw mi nga xam ne moom la doon wax bu <laughs> léeg-léeg bu gisoon muy ñëw mu naan hada xaali fa ayyukum ana kan ci yéen moo may wan kii de sama nijaaya ngoog ana kan ci yéen moo may wan nijaay moo am nijaay bi mel ni moom <laughs> muy Sa'd ibn Seydina bi ibn Abi Waqqas boroom boroom boroom al mustajabu mi nga xam ne ñaanam nangu la woon Seydina Saadu ibn bi Waqqaas yonent ma lay saa sam neewul kii moom ba mu ma gëmee yàgg na sama doomu kii la kii sama nijaay la kon nag dama koy àtteel mbir mi ni mu ko bëggee déedéet loolu du équité loolu du équité voilà mooy jub envers ñépp moo xam waa ji sa mbokk la ku dul sa mbokk voilà ñoo ci yem mbir mi moom njub-njub la tudd njub la tudd amul sama mbokk la je le juge sa mbokk moo am problème tey ñëw nga daal di koy yombal wala koo xamoon sa connaissance <laughs> eh, eh, justice pacotille yooyu wala yenn yenn commissaires yi di def def à charge def benn enquête à charge ci benn nit ndax lan seen mbokk mu ñu xam moo leen ñëw kalaame loolu nag na xam ne kooku wallahi dina taxaw kalaame ko ci kanamu boroomam de waaw la commissaire ba waxoon <laughs> ndaw si ñëw di ko kalaame am natt quoi ci seen natt yooyu boobu moom maa ngi toog ci wet gi maa ngi nii toog tiim commissaire bi saa yi am yu ma ko yu lu ma waroon kii woon <laughs> fële ca ca ca ca nday sànn ndaw sa moom ba mu ñëwee dina ñoom ne ko kii fekk ndaw si am yum yor mu ko ci ñaan quoi <laughs> après mu wax ko ñu demee mais xam nga bala ngaa àtte da ngay déglu ñaari parties minimum bopp ne ko oh kooku dañ koy ñaf ci kaso bi waaw noonu parce que kii wax na rek ne moom daal natt bi xaw ma nag la mu ne ah ko kay kii dañ koy ñaf ci kaso bi <laughs> ma ne xoolal yooyu man fi nga toog moom boo na ngay yéemu rek waaw boo kiiwee boo mayul sax yow ñu boole laale la ci mais xam nga du demee noonu mooy dangay ngay déglu ñaari parties yépp parce diw xam naa ko mu ñëw kalaame la rek nga ne dañuy ñaf waaju ci kaso bi noonu la ko waxee dañ koy ñaf ci kaso bi pas dañ koy dugal ci kaso bi de dañ kooku dañ koy ñaf ci kaso bi walla yàlla billah kon àtte warula nekk loo xam ne affaire kii sama mbokk la yeneen bi alei saatu salaam Seydina Saad mbokk Sayyidatu Amina la ci Bani Zuhra la bokk waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam nekku fi naan kon nag naa ko géedét dafa àtte ngir Zama daal di koy jox ko kon nag tey insha allah radial euh, loo foofu lañuy ñuy yem tey moom la gis tey jataay bii di ñëw nag insha allahu taala